borom da koy bindal comme si ba mu ne peke rek dara dalu ko wér yu baax yam noonu def kon nag xadiis baa ngi noonu kon nag ñu jàll woon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne waan Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala anhuma annahu qaala qaala li rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa abdallah laa takun misla fulaan kaana yaqumu al-layla fataraka qiyaama al-layl muttafaqun alayhi kon mu ngi nii euh, euh, bala ñu jàll hadith bi ñu génn insha allahu taala mooy war na ñëwaat hadith bi ñu génn noonu insha allahu taala war na ñëwaat mooy bi ñu jàllee bu Seydina Omar bi war na ñëwaat hadith mille cent quatre-vingt-deux ci téere bi insha allahu taala fay yow ñëwagul de mille cent quatre-vingt-deux ñun ñu ngi ci xadiis numéro cent cinquante-trois lañ lañ génn mooy boobu <laughs> waaye nag euh, saatan fa saa yaa fay <laughs> ndànk ndànk rek insha allahu taala kon euh, léegi nag kon mu teg ci xadiis bi xadiis bi nii nga xam ne moom moo ci tegu mu ne waa an Abdullah ibn Amr bii mu ngi koy jëlee ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma moom lañ gisoon xadiisam fële tuddoon nañ ko ci jotaay bi ñu weesu euh, kii bii nii euh, li nga xam ne mooy xadiis bi nii tuddoon nañ ko wa an Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala Sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala mu ne qaala lii rasulullah mu ne qaala lii daf maa wax rasulullah dawal yàlla li muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma yaa Abdallah mu ne yow Abdallah waaw laa takun misla fulaan waaw. mu ne ko bul mel ni diw de bul mel ni diw gis nga tamit euh, euh, sutura <laughs> c'est sûr que ki koy rek ma lay saa saam doon wax amaana wax na ko tur bi ndax boo gisee ñu naan folaan waaye sutura yow kiy jàngale soxlawoo tout le temps di indexer nit ñi quoi waaw waaw naan diw moo tax diw keroog li mu wax yéesu na ak yu mel noonu neel rek wax sàngam moom loolu du wax waaw waaw wax sàngam du wax waaye mu ne koy laa takun mislu fulaan loolu mën naa nekk nag ngir sutura la laa takun misla fulaan bul ne li diw waaye mën a nekk it ba ko koy wax waxu ko diw waaye gis sutura waxu ko ne diw benn possibilité mooy yonent waaye saasaam ci boppam waxu ko diw waxu ko kooku mooy kan mais dana ko bul mel ni diw waaw wala muy mawlana Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma yonent bi saa saa waxoon na ko waaye bi muy nettali la ne yonent saa saa nee bul mel ni diw ngir sutura waaw mu ne laa takun bul mel ni misla fulaan mel ni diw bul mel ni diw kaana nekkoon na yaqumul layla da doon taxaw guddi waaw moo am na ci riwaay kaana yaqumu minal layli da doon taxaw lenn ci guddi gi waxuñ la nga taxaw guddi gi yëpp ah waaw waxuñu la nga taxaw guddi gi yëpp te lool romboon nañ ko ci xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr bi naan koo fa sum wanam waaw del woor tey nelaw di dog tey nelaw tey julli nelaw waaw waqum woo wanam kon nag mu ne mu ne bul mel ni diw kaana nekkoon na yaqumul lay la doon taxaw guddi gi lenn ci guddi gi di ko jaamu yàlla fa taraka qiyaamal lay léegi nag mu bàyyi ko ko waa bàyyi na di taxaw guddi di jaamu yàlla mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de al imaam al buxaari naka noonu al imaamu muslim ibn al hajjaaj abul husayn ñoom ñoo ko solo waaye naka noonu seen sëriñ al imaamu ahmad solo na ko naka noonu seen bokku taalibi al imaamu an-nasaa'i bokkuñ nag sëriñ imaam ahmad du sëriñu an-Nasaa'i di Ahmad ibn Shu'ayb na gonoon seen beneen mbokku taalibe moom itam du sëriñ imam Ahmad dama yeneeni sëriñ muy al-imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhi al-imaam al-Bukhaari rahmatullahi alayhi mu ngi ko di baabun baabu tahajjudi bil layli baabu maa yukrahu min tarki qiyaamil layli liman kaana yaquumu mu ne haddathanaa Abbaas ibn al-Husayn mu nekk ñu ne mooy Abbaas ibn al-Husayn al-Qantari Abul Fadl rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Mubashshir mu nekk ko nettali mooy Mubashir ibn Ismaïl al-Halabi rahmatullahi alayhi maw al-Halabi rahmatullahi alayhi al-Awzaa'i mu jëlee ko ñu Abdurrahmaan ibn Amr muy al-Awzaa'i faqihu Shaam rahmatullahi alayhi wa haddathanii mu nekk nettali na mi Muhammad ibn Muqaatil ku wax lool Imaam Buxaari al-Marwazi Muhammad ibn Muqaatil al-Marwazi Abul Hasan al-Kisaa'i <laughs> Abul Hasan <laughs> xaw keroog ñu koy tudd may ree quoi <laughs> xëy tey naa la may lu tax ma doon ree parce que al imaamul Buxaari <laughs> daa wax benn xadiis quoi <laughs> ko kan kan ci ñoom ar al ma ma ma waaye ma jóge ci kaw asamaan si wadd ba mel ci al-Buxaari moo ma gënal may jële ci ar-Razi <laughs> Muhammad ibn Muqatil ar-Razi waaw ma jóge woon ci asamaan si xawwee bu ne nell ci suuf waaw moo ma gënal fopp may jëlal ci ar parce que dëgg <laughs> waaw comme ça comme quoi jëlee xam ñii dañuy jël ku nettali ñu ne ñu ne gongo déedéet nettali yi daa war a tegu rawatina xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> kon moom mu ne wa haddathani da nettal Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan qala akhbarana Abdullah mu ne nettal nañu Abdullah kan mooy Abdullah ibn al-Mubarak hmm? mu siiw mi at-Tamimi al-Hanzali rahmatullahi alayhi qala akhbarana al-Awza'i mu ne ki ñu nettali mooy al-Awza'i gis nga tàllal yi foofu lañ kii xam nga al-Imam Muslim ak yooyu yu mel ni dañ naan ha wa haddathani <laughs> mookal imaamu Tirmidhi ak ñu mel noonu insha Allahu taala kon mu ne axbarana al-Awzaa'i al-imaam Ibn al-Mubaarak mu ne ki ñu nettali ma al-Awzaa'i qaala haddathanii mu ne nettali Yahya ibn Abi Kathiir borom laa yanbulu rajulu bu ngoog Yahya ibn Abi Kathiir Saalih ibn al-Mutawakkil rahmatullahi alayhi at-Taa'i mawlaahum al-Basri al-Yamaani rahmatullahi alayhi qaala haddathanii mu ne nettali nañu Abu Salama ibn Abdirrahmaan ibn Awf az-Zuhri rahmatullahi alayhi al-Madani doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf ah, ahadul mubashirina bil janna radiyallahu anhum annahu qaala mu ne haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala qaala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Abdallah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl wa qaala Hisham haddathana ibn abi al-Ishrin qaala haddathana al-Awza'i qaala haddathani Yahya an Umar ibn al-Hakam ibn Thawban Hammaana qaala haddathanii Abu Salama mithluhu wa taaba'ahu Amr ibn Abi Salama an al-Awzaa'i nii la ko al imaam al-Bukhaari andi léegi nag al imaam Muslim moo naka la ko andi mu ngi ko andi ci kitaabu siyaam baabu nahyi an sawmi dahri voilà mu ne wa haddathani Ahmad ibn Yusuf al-Azdi Ahmad ibn Yusuf ibn Khalid ibn Salim ibn Zawiya Zawiya ah Abul Hasan an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Amr ibn Abi Salama muy Amr ibn Abi Salama at-Tinnisi rahmatullahi alayhi Abu Hafs Abu Hafs rahmatullahi alayhi an al gis nga kon mooy pivot bi mooy madaarul hadiis an al mu jëlee ko jëlee imaam al-Awzaa'i qiraa'atan mooy moom jàng dañ doon jàng taalibe ndax voilà sëriñ bi rek toog comme imaam Maalik doon def imaam Maalik doon loon téye téye euh, hadiis yi di jàng de kenn ci mbooloo mooy jàng mooy déglu ñeen ñépp di déglu voilà loolu lay wax qaala haddathanii nettali nañu Yahya ibn Abi Kathir ndax nit ki nit taalibe lay jël téere bi nga xam ne sëriñ bi moo ci dajale xadiis waaw commencé ne euh, yow ne sëriñ bi seen bi waaw yéen nettali na leen diw ak diw ak diw waaw indi càllale yi noonu voilà am na haddathanii Yahya ibn Abi Kathir wax nañ ko sànq rahmatullahi alayhi an ibn al-Hakam ah, ibn Thawban gis nañ ko mu ne haddathanii Abu Salama ibn Abdirrahman an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya abdallah la takum bi misli fulaan kaana yaqumu layla fa taraka qiyaam al-layl kon nii la ko ñëwi kon ci li nga xam ne mooy saxiix yi léegi xadiis bii nii <laughs> dañ ciy jànge ay mbir bokk na ci kene ku mel ne al imaam Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah euh, kon dina wax waaji eh, <laughs> xam ne daa bàyyi di ko def farata eh, li nga bàyyi xanaa xamoo ne farata la hmm? loolu la <laughs> kon doon na ko wax dina ko yëgal kene liy farata nga bàyyi waaw kon nag mu ngi noonu benn loolu luñ ciy jànge bokk na leneen luñ ciy jàngi mooy ne nit bu dee ne daan am loo xam ne ayib la bu ne ci moom wala mu def lu dul noonu nga bëgg mettre en garde ay nit ngir ñu bañ a def ni moom bu boobaa man nga loolu man nga ko wax loolu dugg ci jëw ji ñu ji ñu bañ ji nga xam ne mooy lu xaram waaw waa joo xamante ne nii dara sëriñ la di yàq rek gaa yu bari jàpp ne li ñuy wax dëgg la muy muy nax nit ñi yow amoo droit nga xam ba pare foog noppi même boo tuddul turam am bu dee yow bu dee boo waxee ñépp dinañ xam li ngay wax ne leer na jeex na waaw nga ne en tout cas mbir sàngam moom sharia da koo tere wala ku leen ne bàyyi leen jaamu yàlla di sàngam moom loolu alxuraan ak sunna moo ko saxal waaw ku wax lu contraire kenn du la déglu voilà waaw bu jaree nag bu bu bu dee nit ñi comprendre dara ba léegi ñu jàpp ne nga nga duut baaraam nag bu boobaa bul mel ni diw comme li yonent ma saa saa wax ni laa takum misla fulaan bul mel ni diw ah. waxoon nañ la c'est possible soit yonent ma saa saa waxoon na ko turam wala waxu woon kon mooy le fait que kii fulaan moom mu wax mais li mu wax ci moom du gërëm waaye il faut mu wax ko ngir. mettre en garde ngir mboytandakuloo abdallah mii mu mañ a benn liy waajule radiyallahu anhuma mu ne ko kon bu loolu kon dañ ko ci jànge waaw waa ji def nga ne ah ay gone wala ay ay jën nga ne waaw sama doom yaa ngi dugg ci école bi yaa ngi def lii yaa ngi def université mais diw moom ni mu nekk ci école bi ba siiwee ci réew mi dëkk bi noonu bul mel ni moom te bu ko fréquenter loolu am na ci droit ci kaw lenn mooy ci yéene man li ma bëgg mooy mu mooy ta nga ko ni def ni moom loolu moom kenn du ne waa ji eh, yow jow nga waa waaw neexu ko mais il faut parce que yenn yi foog nga wax ko te yu mel noonu mooy ki nga xamante ni nii daa bëgg denc benn soxna le fait que muy laaj ci ay mbiram wala soxna di laaj ko nar denc est-ce que sant na est baax naam baaxut wala yooyu yooyu ñi ko xam loolu noonu ñooña buñ leen waxee amuñu loo xam ne wallaay bu ko faam bi xamoon wala du ci bu ah, baax la moom kay nangam ak nangam ak yooyu mu dugg ci nag gis loolu nga naan a wax ba pare yéen nekk fa naan nit loolu ah, kay yow loolu war nga ndaw si wala waa ji waaw. moom benn waay la boo xamante ne ni yow fii wala daa amul liggéey bu war a liggéey wala yu mel noonu wala lu mu war a dénk nit alalam wala yu mel noonu wala mu bëgg kum associé muy laaj diw bi bëgg associé moom ñi koo xam mu laaj leen ñooñu amul droit bu ñu xamee ci moom lu dul noonu dañ koo war wax ndax lool mooy mënoo mooy bu loolu mooy mooy li jaadu ñu xam ne waaye ab pilier la képp ku mu mas a collaborer dribble naan ko non moom kay non yàlla baax na moom kay yàlla leen ci borom bi defal barke yooyu léegi gaa ji dugg ci waa ji dribble ko tëdd ci ci budget bi ci fond bi léegi gaa yëpp nga bëgg a taxaw fële yow mi laa yoon naan ah moom loolu loolu moom ñëpp xamoon nañ ko sa waaye yëpp dëgg boobu bu boobaa amoo ci tuwaay voilà kon yooyu dafa am solo dafa jar a ràññee waaw mais mu bañ a nekk loo xam ne nit ki dañ ab ab ab défulatoire la ko def mooy loo xam ne. moom yàkkamti na ndekete dafa ko ngir laaj biir mais dafa am lu mu jàppal waa ji benn daa am contre moom mu ciy profité di ko dugg di ko dal di ko wax lu ñaaw ngir rek diw nee na moo moo ma laaj ci ay te dama ko war a waxaa ah, walla moo tax alors que yow waxal li doy da nga a ëppal waxal li nga xam ne loo xam ne boo ko waxee xam na ne ah lii am na léegi nag mooy seet bu ci duggee ci kaw xam loolu yow def na li la war voilà kon. loolu hadis bi dañu koy wax moo tax yonent bi saa saam ne laa takun ah misla la waaw bul mel ni diw de waaw ah, mel ni diw de kon nag mu ngi noonu leneen liñ ciy jànge mooy sopp nañ nit ki buy def jaamu yàlla mu daal di ciy sax te gisoon nañ ko ci hadith Sayyidatu Aisha bi bi mu waxoon sànq wa amma al ahadith wa minha hadith Aisha wa kana ahabbu ad-din ilayhi ma dawama sahibuhu alayhi bokk na li yonent bi saa saa li ginoon a sopp ci dundin ci doxalin ci diine ji mooy loo xamante ne ko koy def ci jaamu yàlla yi ko ko tàmm jël ci benn jaamu yàlla mu ciy sax kon nag mu ngi noonu ci lu yiw mu bañ a nekk koo xamante ne da ciy gàttaju waaw dañ ciy jànge it di jaamu di ko dog goo xam da nga koo dañ da nga koo def ngir sa borom dem di ko dog loolu jekk rek dog ko noonu ah loolu moom du lu gërëm waaw bu dul ne li war nga dog ko mooy lu war la farata la gune jàpp jàmp foog nga ballale ndax loolu sa digganteeg sa borom la rek loo doon loo doon loo doon eh, naafila kese la bu farata la xawee moom da nga koy bax waaye di ko ba noonu rek ci noonu. ndaxub tayel ndaxub bépaalaak yu mel noonu déedéet loolu moom du lu gërëm kon nag mu ngi noonu ah kon nag mooy di takkoog jaamu yàlla yi looloo tax yonent bi saa saa li ñu wax nañ ñu jël jël loo xam ne dinañ ci man a sax loo xam ne du ñu du duñ indi ak malal ak yóbbuñu ci ñu tokki tayyeel ci jaamu yàlla finalement ndax liñ ko jële woon doom liñ ci jëloon daa ëpp moo taxoon mu ñu doon wax dem ba maar ci nga xam ne fu ñu ko tuddatee sa sa sa sa sa sa poil yëpp jóg <laughs> ndax liñ ci jëloon moo metti loolu kon mooy di jël loo xam ne yow di nga mën a wéy ak moom te bañ koo dog waaw te nag kon nag ndax bu mettee mooy da koy teel a bàyyi waaw mu ko doon jële yi daa manoon na tar <laughs> waaw moo tax finalement wa mu bako wala yeneen raison yoo xamante ne daal valable valableul moom waaw ba moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah ah bul mel ni diw waaw laa takun misla fulaan ngal na waaye bul mel ni diw ndax kat nekkoon na koo xamante ne ni taxaw guddi après mu bako bàyyi ko mu daanu kon bul mel ni kon nag mooy al muhaafada li taalibe bunt bi ñu ne mooy ci jaamu yàlla yi nga xam ne tànn nañ ko ci jëf yu baax yi suñu ngir suñu boroom ngir jegeñee ko moom nañ ciy sax te fexe buñ ci duggee ñu bakku waaw loolu nag tariqatu suuf yi loolu fi fii lañ ci yii yëpp yu mel nii li rek lañ jëlee mooy moo tax seen cosaan mooy alquran ak sunna waaw jaayante gi yonent bi saa saam doon jaayante saxaaba yi loo xam ne dañ koy def te du ñu ko bàyyi moo tax gis naa Abdallah ibn Amr bu gisoon nañu ba mu magee yonent bi saa saam la mu ko doon wax wooral lii muy wax naan man naa lii man naa lii ak la mu ko doon wax ci jàng alxuraan ba mu magee lan la wax yaa laytani akas neexoon waaye ma jëloon ca ruxsatu rasulillah la ma yonent bi saa saam daal di woon wooyo falaw waaye ba malgré loolu comme que jëlu ko woon yonent bi saa saam da doon continuer lii moo tax bu mënul woon a taxaw jàng li muy jàng ci guddi gi da doon gaaral kenn ci njabootam li mu war a jàng li mu waroon a taxaw jàng ko ci alquran woor gi bés yi nga xamante ne nii ngir dina am kàttan parce que bu ko wooree mën na ko gaañ da ko doon takk après mu fay leen lu tax ndax karaahata ndax da doon bañ ñoom ñuy bàyyi loo xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bi muy génn àddina moom la leen bàyyee loolu mooy exactement li nga xam ne moo dox diggante tariqa euh, cheikh suufi cheikh bi nga xamante ne mooy tarbiya nit ñi ak ak taalibe bi waaw que wér gi ngay jël ak jaayante la loo xam ne du maneexee jël heure bu maneexee sànni ah non moo tax dañu naan la kenn forcé wu la waaw seetal bu dee man nga nga ñëw ci ay conditions ci ay chartes am yeneen tubaab yi sax dañ wax leen lii waaw. wa allah tasalanna an-naasa shay'a lenn saaba yi ñu jaayante ba pare ñëw ne leen jaayante ne mais yéen tubaab yi saa saa jaayante na ñoom yow ba pare lan nga bëgg ñu jaayante yow mu ne leen jaayante leen ak man ñu ñëwaat bokk na ci lan jaayante ñoom te wa allah tasalanna an-naasa te du ngeen te loolu dinañ ko gis ci biir du ngeen jaayante du ngeen laaj nit ñi dara moo tax kenn ci ñoom saaba yoon lu mu yàkkamti yàkkamti radiyallahu anhu mu ne woon ci war waaye aw yaram yaram bi muy dàqee gëléem gi wala fas wi wadd du nekk ci suuf jottali ma ko day wàcc jëral ko boppam du demande service kat lu tax parce que loolu lañ jaayante woon ak yonent bi saa saam te saxaaba yi ñoom ñépp ci yem gépp jaamu yàlla ju leen yonent bi saa saam xame woon wala boo xam ne dañoo engagé woon ci devant moom ak moom jaayante ko moom doonuñ ko woon bàyyi waaw doonuñ ko woon bàyyi moo tax karahata ah, bañoon moom Abdu Abdallah ibn Amr malgré li muy màgg nekk màgget lool màgge mbir yi metti ci moom lool waaye nag da doon bañ bàyyi la nga xamante ne ni moom nekkoon na karahata karahiyata an yatruka shay'an faraqa alayhi an sallallahu alayhi wa lu mu tàqoo ba yonentu way saasam di génn àddina lii dañ waxante woon bañ bàyyi loolu moo taxoon kon nag loolu yëpp la du par force ñëwal par bu la doyul la baal waaw bu la doyee nag nga dugg ci ala bayina moo tax ku koy joxe fokk mu joxe waale charte yi wax la lii way condition yi ne lii wag lii la gis nga ne tubaab saa saam Abdallah ibn Amr day wax mu ne ko defal lii mu ne man naa lu kuli mu naan lii ba muy wax ba kii mu ne ko manul am lépp loo amul waaw mu continuer ci loolu mais kon baax na ci loolu lay jàpp julli mu wax la muy def waaw nangam ak sàngam alxuraan yi loolu loolu ba ni muy génne àddina bàyyi ko même bi magee ba mënatul sax di woor tout da doon takk bés yi woorul di ko woor ndax bëggul woon ah bàyyi leen loo xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu salaam la jaayante woon ak moom ci loolee kon nag affaire yaa ngi noonu kon di jaamu ja jàppum jaamu yàlla jekki ba ko loolu euh, du loo xam ne lu gërëmu la te loo xam ne du lu war moo tax. waaye ngir daal ak tayel ak yi nga xamante ne désengagement déedéet alhamdulilah yoonu yoonu sóobu la boo ci duggee da xam ne c'est pour la vie c'est pour toute ta vie c'est pour sa dund gi ba faw de pour voilà c'est tendance c'est à la ma def ni ñëpp bu subaa nekkatul mode ma changer sama veste kalla xamoo yoon yi nga nekk déedéet du loolu kon nag mu ngi noonu kon nag bul mel ni diw de kaana nekkoon na yaqumu yow abdallah moom tamit dañ ciy jànge laaye biir bi nga xam ne sëriñ bi moom la war di laaye biir taalibe bi di ko moytuloo lépp loo xam ne gis na ay contre modèle bu gisee ay contre modèle yoo xam ne mën nañ koo fëkk mu mettre ko a garde ba du ci tàbbi waaw bu gisee loo xam ne ëpp du ñuy royukaay ay faux royukaay lañ mu wax leen xamal leen niital leen que lii moom bu leen tàbbi waaw lu ngeen bëgg yoonu yiw te loolu sëriñ sépp loolu lañ fi neewoon borom xam-xam yi loolu la ndax ak diinu nasiha diina ji laayante biir la sëriñ bi nekkewu fi dara du laay laayu biir taalibe bi di laayu biir ki muy jàngal waaw ak diinu lillah wa li rasul wa muslimin wa ammatihim waaw kon di leen mettre la lumière ci nga xamante ne ay danger la ay pakk pakk na ay yoo xamante ne jaw noorooy de waaw ci kaw noonu xam nga ci jaxaay bii ñu génn ñu ngi doon gis li borom ma xaalis doon wax Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu mais looloo tax nasiha googu ak amaana al ilmiya kóolute googu nga xam ne borom bu la ko joxee ngir nga jëfe ko la waaye nga transmettre ko leeral nit ñi ba bu ñu tàbbi ci riir gi ci loolu taxoon mu ñuy leeral isbaana jahran annama shuyuukhu haadha zamaani julluhum fuxuuxu leer na waaw ma wax leen ko leeral leen ko ba mu leer ba ëllëg bu kenn ñëw naan ah man kat Serigne Touba radiyallahu anhu nangam ak nangam déet leeraloon na affaire yi mu war a leeral te boroom xam-xam yëpp loolu léegi nag boo ko leeralee ku nangu réer ginnaaw bi loolu problème am du sa waaw képp nag ku topp ci tànk yonent bay saasam loolu la fa zakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir ah! yow fàttali del def le bon rappel di fàttali nit ñi mooy na leer leeral leer ba nit ñi xam ne lii la lu fi waayi woote lu dut lii ci caaxaan la ne innama anta dëgg-dëgg yow muzakkir ak aji fàttalekat kese lasta alayhim bi musaytir peegoo seeni mbir tiimoo leen nekk yor burdee tiim leen ne par force li ma leen di kii ñëw leen ci par force déedéet yow daal leeral nga jeex na léegi nag ndax dinañ ko nangoon ko nangu loolu sa affaire waaw man tawalla wa kafar bu dee kii jàngale moom borom bi da ko jox pouvoir comme li yonent bay saa saam yoroon ci loxoom ki nga xam ne tawalla dafa wane gannaaw du mooy ne man de toute façon sa zikri ji daal Alxuraan du ma ko doxale waaye wa kafar mu weddi ba pare nekk kenn du ci jaar bu boobaa nag ko ngeen dal ci kaw waaw waaw mais yéen ñun moom àgguñu foofu amuñu loolu leeral leen waaw kon nag mu ngi noonu loolu yëpp dañ koy jànge ci xadiis bi kon insha allahu taala kon benn xadiis a ci des parce que bee euh, buñ continuer dañuy gën a xaabaabal mooy xadiis sayyidatu Aïsha xadiis numéro cent cinquante cinq moo ci des insha